ليلى ليلى تغنجها ميلا ومن ياتي صاحبه بازلا لم يشككن خطرا يجوز معكم في لكل لجات صاحات جهبزة حماد أصلهم حماد ساقيهم كاس الولاية جهابز تعرف البغداد وطعتهم سنغال تعرفهم بل هل جبالات جهابز همهم نشر العلوم تقى يا حبذا الدعب من نسج الجدودات ترى بجيشهم قرما يذاكرهم أسامة خالدا ليس الكتيبات ترى بجيشهم لسنا إذا فسروا قد حار منهم بهورا والعلامات يرى تقدم تفريحام كل بغي وفارقا بين مين والحقيقات يراه يدبر أهل الفسق والنفق أعداء أحمد نصرانا وشيعاتي ناهيك من عجب لقياه في بدر ويوم تومة أحرى في مماتي ذاك ابن عيلمة فرع الحماد الذي قد حمد البر رقى للمقامات ذاك ابن عيلمة خديجة الكرم قد سبقت جيلها في كل خيرات له الوراثة له الوراثة من سيد الرجال الذي المكارم في كل المجالات القادري الجيلي البغدادي الأتمي زين المعارف مرمى كل مقلات له من الدين مدها لا انتهاء له ألا يداوله كل القرونات له المعالم فالتاريخ يسجله من معهد ومدارس مؤسسات يا نازلا مرحبا يا نازلا مرحبا أهلا بكم شرفا نزلت والخير أم كل جهات أولاك جيل منا أولاك اللهم يا مفاتح البشر طول العمر سحار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله هماه الله هماه لا هماه الله هماه لا ولي الله هماه شريف الله هماه لا أمين الله هماه لا حجوب الله هماه لا هماه الله محتاجين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana illa ala zaalimiin yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar wa yu'til hikmata man yashaa wa man yu'tal hikma faqad utiya xayran kasira shababa baladil amin ahibaa maqam al mahmud minna ilaykum tahiya min خالص الحب والود إلى علو مرتبتكم هنيئا لكم ثم هنيئا ونقول لكم بكل تأكيد وبكل صراحة asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu santaat yàlla mi ñu delloo siwaat ci pakk bu sell bi ñaan yàlla yàlla bu mu yem ren te balay déwén kenn ku nekk yëg ci sa bopp lu la gën a sawarloo waaye lu la gën a bégloo di seede rekk yàlla mi nga xam ne coobarey bind ci kàttanam ak ci loxoom la nekk ba bind jotee yàlla dafa bind la ko soob waaye ba tànn ak segg jotee dafa segg dafa tànn ña ko soob ca ña mu bind ñooña nag yàlla dal di jël li jaam yi di soxla teg ko ci seen loxo képp koo xam ne nag yàlla boole na la ca ñooña sooy boone alhamdulilahi rabbil alamin kon ñun ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di nuyu suñu mbokki baladul amin yi waaye di ko booleeg seen seexandoo muy almaqaam almahmud muy ñaari xàmmeekaay ñaari tur yoo xam ne ki leen ko tànnal fonk na leen ndax seen béréb bii su demee ba tuddee leen al balad al amin kon nit ki mënul am dund ndare mu am amaana kon yàlla na leen yàlla def amaana fi xallikum wa fi tiraxaalikum maqaama mahmud nag benn drapeau la boo xam ne ki yàlla sant gërëm la ci sa taxawaay ak sa liggéey bu set wecc sell teg benn drapeau du samp keroog gudut boobu kay taxaw caroon drapeau booba ñu daldi leen boole kooka kon yàlla ngeen ànd ak moom ci àdduna ànd ak ñoom ci àllaaxira kon ki leen ko tuddee fonk na leen faale na leen am na lu mu yëgit seen diggante ak moom kon kooku yàlla na yàlla yàggal fanam yàggal ko ak yéen ñu sóobu ci waxtaan bi dañuy jox président euh, Ousseynou Diallo mu wax ci baladul amin suñu yeggalee ñu jox mett Sarr mi kilifa ci ñaari boor yépp waaye mu sol tey mbubbu al maqaam al mahmud waaye sol mbubbu taalibe sol mbubbu doom su yeggalee ñu jox al oustaz Idriss ah, ñu jox Cheikh Ibrahim mi nga xam ne mooy seen coordonnateur fu ngeen nekk yéen ak moom ngeen di jóg di daanu mooy baagante ci diggante bi ngir lu réussir loo projet bi nga xam ne yéen yéen a ko bokk te mooy liggéeyal yàlla liggéeyal ci yàlla Muhammad moom tam mu jël kàddu sànni ko mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndatoon ci liggéey boobu ak it ñi mu invité nga xam ne yàlla def nañu ñëw ngir rafetal liggéey bi ak taaral ko léegi kooku su yeggalee nag ñu jox al ustaaz Idrissa mu tijjilal sëriñ bi ci alquran su yeggalee nag ñu jox sëñ bi yaakaar naa tomb bi muy waxtaanee ñuy ñëw incha allah danañ ko leeral wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الأكوان ومجرى الأزمان الذي كان ولم يكن أين ولا مكان هو جل جلاله الذي يغير ولا يغير أما كان الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام ala kaabati al ashiqin badru samai al awarif wa falaku shamsu al maarif wa ala alihi wa ashaabihi alhaadiyin almahdiyin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin saadaati sayidaati axwaani axawaati zumalaai al aizai ahlan wa marhaban wa sahlan fa jazakumullahu khairan. In the name of Allah, most gracious, most merciful, that we thank for His grace and mercy, dear brothers and sisters, parents and lovely authorities sitting in the audience, I'm formulating gracious greeting to wash your personality. Now, let me say that I'm very honored to be here as the president of the Daira Baladil Amin. Thus, Please now that I attribute sincere welcome to everybody present in this conference, especially to our beloved religious guide, Sheikh Muhyiddin Samba a person whom we know very little about. After this cordial welcome, I want to make you know that the theme of today's conference deals with Islam and science. Dear recipients, we have to be aware of the fact that the Holy Book Quran is the father of every science that mankind practice today and even in the future. But as was telling the President of Nation of Islam of the United States, if you give a child a jewel of wisdom, he might misuse it until he know how to use it. To cap it all, I'm gonna transfer the speech to our honorable speaker. We will be more under with, with speech about this subject. I thank everybody and make yourself at home. Au nom d'Allah le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, je suis une fois de plus comblé de joie de me retrouver dans cette salle tant convoitée et qui revêt un caractère d'événement exceptionnel, rempli par de fervents croyants, motivés par l'amour qu'ils portent en Allah. De son slogan Majul Islam fi Tawhidil Kalam, le Daïra Baradil Amin, son seul credo, c'est l'expansion de la religion musulmane, de donner une autre facette de notre vision de l'islam, de divulguer le fond et la forme de son précieux euh, outil, le Coran. Le Daïra est autonome de toute influence politique. Il a toujours œuvré pour l'unicité, l'universalité et le volontariat. Chers membres, je vous exhorte à bien travailler parce que le Cheikh a grandement besoin de vous dans ses projets. Nous, Baladil Amin, nous avons des modèles. Nos aînés de Maqam al-Mahmoud, al-Maqam al-Mahmoud, qui nous ont montré le droit chemin. Ils se sont donnés corps et âme, de par leurs pensées et précieux temps, rien que pour la réussite de cette journée. Chapeau à eux. Laissez-moi vous dire que je suis comblé et satisfait de notre union Nous avons un même objectif. Nous resterons unis, solidaires et indivisibles, Inch'Allah. conférence de cette année est dédiée à Cheikh Anta Diop, historien, anthropologue, égyptologue. Il avait mis l'accent sur l'apport de l'Afrique et en particulier l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. Cet homme est né le 29 décembre 1923 à Kaitou, c'est à Bombay, décédé le 7 février 1986 à Dakar. Homme de pieux et qui porte le nom de l'université ou bien le nom de cette université, raison de son choix. Raison de Elle est également inscrite sur le thème l'islam et la science et revêt une importance fondamentale pour au moins deux raisons. D'abord, elle marque le développement fulgurant des Daïra Baladil Amin et Makham al-Mahmoud sous la conduite magistrale de Cheikh Ibrahim Diallo. Ensuite et surtout, Elle est le résultat de la volonté inébranlable de ses membres d'œuvrer sans relâche dans l'action et la réflexion à la science de l'islam dans toute sa grandeur. Concernant le thème, je peux simplement vous en dire que l'islam est la science. Et je peux vous assurer qu'à l'issue de cette cérémonie, l'opinion nationale et internationale serait éclairée sur, la, sur les rapports entre l'islam et la science. Cela est d'autant plus vrai car Cheikh Mouhidine est l'islam et personne ne doute qu'il est également la science. J'aimerais terminer par remercier tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont fortement contribué, quelle que soit la nature, à la réussite de cet événement, tellement ils sont nombreux d'ici et d'ailleurs. De par ma voix et de par la voix de tout le Daïra Baladil Amin, nous vous disons merci. Je vous remercie de votre si aimable attention. et plan de succès à la cérémonie sëriñ bi ñu ngi lay tatagal di la masawu coono di la baalu àq ci ay gone yu toll ni ñun déplacé la ci lu toll ni cent quatre-vingt-douze ñaari baat rek laa ciy teg benn bi mooy bés day leble bés wala muy fay bës lebal nga ñu ay bës te mënuñ la fay ay bés ku am nag kilo guro yéene la ci ŋàdd boo amee ay boo amee pañe guro waroon la ci mën a yéene ay kilo bu ñu amee ay pañe dañ la koy jox ba mu jeex takk say a fi nekk say soppee fi nekk say jarbaata fi nekk say am di jàmm fi nekk ñii soxla nañ ñaan ñii soxla nañ ñu la yaa ma ko gën a xam kon nag sëriñ bi say doom a ngi nii dëkk nañ seeni loxo ñun ak yow tey ba ëllëg ñun ak yow ba ajag-jag ñun ak yow ba àdduna bi tukki rusuñ ci tiituñ ci ragaluñ ci kon nag sëriñ bi say doom a ngi nii ñu ngi jàppoo di mànkoo di góorgóorlu li ma leen di wax rek mooy ñu am honnêteté parce que réew mi dafay yàqu ñu dëgër ñu fonk seen bopp ñu jàng ñu am ay diplôme yu bëri séntu woo leen fii fa leen séntu yàlla nañ fa egg waaye nag ginnaaw loolu ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wër parce que kat sëriñ bi sa dund njëriñ la ci askan bi de ku ko xam ak ku ko xamul njëriñ la ci askan bi kon yéen ñëpp ne leen Cheikh Mouhidine yàlla na fi yàgg lool te wër Cheikh Mouhidine yàlla na fi yàgg lool te wër ku ko bëgg ku ko bañ nag yàlla na fi yàgg loolu te wër te incha allahu rabbi yàlla da koy def fasalaamualeykum wa rahmatullah voilà majjul islam nag fii tawhidil kalam moo nekk nii dañuy wane ne benn lañ waaw diine gi lépp benn la l'unification de tous les musulmans moom laa soñ sañse nii tey majjul islam fii tawhidil kalam voilà kon sëriñ bi maa ngi jégalu lu baax lu ma yëkkati ay kàddu sa kanam maa ngi jégalu ci kanamu président Mahamal Mahmoud ci li ma yëkkati samay kàddu ndax moo ñu yëlif ñun ñëpp maa ngi jégalu ci professeur Sène ak Ndene maa ngi jégalu ci ñëpp ñu fi nekk kon nag fa salaamualeykum wa rahmatullah wa taala yal na yàlla defar jëm kon fa jazakallahu xayran yal na yàlla fay la am na solo trop mooy bi nga ñaanalee sëriñ bi waaye bala nga koy ñaanal da nga tudd benn kàddu gu am solo waaye sëñ bi nag ñaanal la leen yéen nee na ci ay waxam lastu adon siwa rahmaanu yaxfazukum yaa xayra man sakanu fil qalbi ixwaana sëñ bi loolu la leen wax kon loolu rek doy na ci li leen sëñ fee kon ñu jox met saar mu tàmbali kàddu Njaay auzu billahi bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu santee yàlla subhanahu wa julli ci yonente bu tedd bi di sangu-sang yi ñu ngi sant suñu kilifa di sant suñu wasila di sant suñu sëriñ Cheikh Mouhidine Samba Diallo di sant njobootam di sant njabootu Cheikh Ama Diallo ginnaaw loolu ñu ngi sant mbooloo mi fi teew yépp jóge fu ne ci réew mi ñëw wuy si tey woote bi sant bi nag li ko waral mooy lenn soo amee kilifa gu baax ku ñépp di tiitaroo nga yaroo ci keppaaram ñu ñaanoon ko ci tuuru njaboot gi yépp bés bu mel nii muy ñëw di nemmeeku ci njabootam fii ci Ndakaar nga xam ne muy buntu Afrique ci àdduna pour mu ñëw nemmeeku leen saafanteeg ñoom ñaanal leen yokk leen xalaat yokk seen pas-pas mu nangul ñu ko muy njabootam ñépp nag muy kuréel ga ñu jiite muy maqaamul mahmoud muy daayira baladul amin nga xam ne ñoo ñu recevoir fii di étudiants yi kon loolu mbégte la cant la kon yow sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax bi ñu mayee loolu ñun sa njaboot ak li ñuy doye di yépp kon ñu ngi lay sant bu baax di la tatakal di la wax bismillah bés bi nag bés bu am solo la li tax mu am solo moo di ab réew ay ndaw a ko yor ku bugg a defar réew ca ndaw ya ngay doore la ngay doore ca ñoom mooy def seeni dënn alxuraan mooy def seeni dënn yar mooy def seeni dënn xam-xam kon sëñ bi tey soo ñëwee fii ci université fekk si daayira baladul amin fekk si fi waa maqaamul mahmud kon day nekk mbégte ci uma bi nekk mbégte ci communauté scientifique bi parce que tey muy ci mbiru aada muy ci mbiru xeeti xam-xam bu ne ku ne xam na li ci daara bi liggéey tey boo xoolee ci kaw table bi professeur Cheikh seen a ngi fi toog beneen professeur Diouf a ngi fi toog loolu yépp di wone màggaayu bés bi mais di wone aussi màggaayu daara ji tey ñu tànn ne dañuy waxtaane islaam ak xeetu xarale bu ne li tax ñu koy waxtaane moo di leen soo dégloo ñi nga xam ne tey ñooy xeex islaam ci bépp ci àdduna bi dañuy jéem a wone ne islaam méngoowul ak xeetu xaral moo tax réewu islaam yi jëmuñu kanam moo tax diine mënul dem kanam di ko ŋàññ te bu ñu ko càmbaree ba ca biir xool ko xam ne ndeyu xam-xam ndeyu xarale mu ngi ci islaam mu ngi ak xuraanul kitaab kon donc loolu nekk lu am solo muy tontu boo xam ne tey dañu bëgg suñu sëriñ suñu wasila indi ci tontu li taxoon ñu ñaan bés yi mooy lenn dañ ko doon wax bés bu nekk ni suñu kilifa boroom xam-xam bu mag la macha allah suñu kilifa doomu soxna la suñu kilifa xeetu xam-xam bu ne li ñuy woy sur le plan spirituel am na ko kenn du ko werante waaye nag suñu kilifa dafa am lu jafe ci réew mi mooy en plus detre doomu soxna suñu kilifa intellectuel bu mag la suñu kilifa savant suñu kilifa savant bu mag la li koy firndeel mooy xeetu xam-xam yi gën a xoot ci science mu di cosmogonie ci la xam-xamam màcc te yàlla mayu ko ñëpp kon nag ku am kilifa gu day noonu dafa jaadu nga bañ ko yemale sa bopp moo tax ñu sàkku woon ñun ñëpp njaboot gi ngan gu toll nii pour nga ñëw taxaw waxtaan ak senegal waxtaan ak àdduna ndax ñëpp mën a xam sa taxawaay fi mu toll parce que génn dafa jot génn saañ dafa jotoon génn saañ dafa jotoon moo tax ñu ñëw fii pour jàkkarloog àdduna te suñu fexe mooy bu ñu jógee fii université at yii di ñëw ñu dem Paris buñ fi jógee dem New York buñ fi jógee dem Bruxelles buñ fi jógee dem Amsterdam buñ fi jógee dem Chine buñ fi jógee dem Londres dañu bëgg a kaddu muhidin ak njobootam njobootu muhidin yépp njobootu islam ñu dégg ko fépp ci àdduna bi ñaanal ko dañuy taxaw fépp ci àdduna bi di fa wax te lépp lu ñu wax yaa ñu ko sol ñu soloo ko di wër ci àdduna di ko wax te fu ñu ko wax ñépp nangu kon dafa jot ñu xam kan mooy suñu kilifa loolu mooy suñu yéene ñu doore ko fii ci senegaal ñuy ñaan sëriñ bi nga ñaanal sa njaboot ñëpp ñi fi toog ginnaaw yow buñ la ñaanale muy fan wu gudd bu ànd ak wër di la ñaanal sutura ci jamono jumu toll ak ci jëf jumu toll ndax sutura rek mooy ngànnaayu jaam yal na la ko yàlla defal ndax ñun dee yow la ñuy tiitaroo ak li ñuy doye di yépp ku ñu fonk ku ne yow ci li tax nga ñu fonk ñu ci nga bokk kon nag ku am kilifa gu tol noonu ñaan rek lañ ci am jàpp nañ ne réew mi daf la soxla umma bi daf la soxla àdduna daf la soxla ndax sa liggéey yemul rek ci Sénégal yemul rek ci jullit yi ku ñëw saañ gis liggéey ba nga fa liggéey na mu toll ci jamono joo xam ne ku amoon koom gi la yàlla suturaal nga def ko leneen mbaa nga jox ko say njaboot nga tabax ko di ci dimbali jaamu yàlla yi ngir jaamu yàlla kilif gu mel noonu dafa jara tiitaru kon sëriñ bi ñu la koy ñaanal di ñaanal njoboot gi yépp jàmm ju sax dakk di leen ñaanal fan wu gudd ànd ak wër di ñaan nga ñaanal leen xiiwal gu yokk ndax liggéeyu communauté mu muhidis encore une fois ndax li ñu won mooy lenn yàlla yonentam bi won sallallahu alayhi wa sallam wonoo ñu tarixa dang ñu masa won ne tarixa dafa xat liggéeyukaay la rek pour dajale njaboot gi li la ñor mooy ñu jublu ca yoonu yàlla ñun ñépp kon nag am kilifa gu mel noonu dañ koy sago mooy nous de la communauté muy dis loolu mooy suñu yéene kon nag sëriñ bi loolu lañ amoon lu ñu ciy wax di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp yoon yu naqari yi nekkin bu xat bi jafe-jafe ndakaaru mais lépp ngeen bàyyi ko ñëw wuy si ñu muy ñun njoboot gi ndax ñun ñoo bokk lépp kon ñu ngi leen di ñaanal di leen di sant sant bu amul ab di ñaan sunu borom mu delloo leen ci jàmm ginnaaw bu ñu dégloo suñuy kilifa parce que dañ koy namm nag ginnaaw buñ ko dégloo yàlla delloo leen ci jàmm ñu dajewaat fi at yii di ñëw ba yeneen yi at ñu daje feneen ci àdduna bi mbaa ñu toog feneen ci àdduna bi di ko seetaan ci visioconférence ñu ngi leen di gërëm di sant wa jër ngeen jëf. Maître Sarr yal na yàlla nangu ñaan yi te incha allah dafa mel ni ilham la sax mooy li nga feeñal ndax mu ngi tàmbali di yëngu ndax it danañ dem ba dootuñ ko mën a garder ndax ci néeg la nekkoon ñu dem ba ci kanam ñu génnee ko ci mbedd mi dem nañ ba ci kanam génn na ci dëkk yi incha allah ñu ngi yaakaar mu génn ci réew mi kon jërëjëf yal na yàlla nangu sa ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàggal sa taxawaay sa diggante maqaam mahmud ak baladul amin waaye itam fay la fay goo xam ne mboolem kuy sàmm kóllëre la ndax it ku garde kóllëre nga ku ko sàmm itam kon yàlla na la yàlla fay kon léegi ñu jox kàddu gi seen coordinateur mooy al oustaz Cheikh Ibrahim Diallo mu ñëw wax ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la doon liggéeyal kon tafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين wa ala wa ashaabihi ridwanullahi taala alayhim ajmain ñu ngi santaat yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala di ko gërëm ci tawféex gim ñu may ñu delsiwaat tey di ñetteel bi yoon ndaje diine goo xam ne ñu ngi koy amal lu dem ci ñetteelu yoon fii ci biir université Cheikh Anta ci teewaay ay mbooloo yu baree bari di jiital suñu nuyu ak suñu ziyaar ak cër gu mot sëkk kii nga xam ne moom la yàlla jiital suñu kanam di suñu sëriñ di suñu sang di suñu wasila di suñu kollëre di suñu baay di suñu xarit Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo di la ziyaar di la dalal di la tatagal di tatagal mbooleem ñi fi teew ñu ngi nuyu mboolem kilifa diina yi fi teew ñu ci biir réew mi ñu ci bitim réew ñu nekk mboolem gox ci biir àddina ñu ngi lay ziyaar ci bés bi di la massaw di la baalu ax euh, ñi fi teew di ay kilifa diine kenn ku nekk ñu ngi lay wàccee ci sa wàccuwaay di la naan ahlan wa sahlan wa marhaban di nuyu mboolem imaam yi fi nekk di ci jiital imam Mohamed Amin Diallo jóge ba saañ bambara di rakk ci sëriñ bi waaye di imaamu jumaa ja di ci teg ki nga xam ne sëriñ daara di rakk ci sëriñ bi di cheikh Nouruddin jàlloo jóge ba mbuur tëj daaraam ñëw teewee bés bi waaye di nuyu seen mbooleem rakk yi fi nekk di nuyu seen mbooleem wóllër yi fi nekk di nuyu seen mbooleem taalibe yi fi nekk di nuyu imaam yu jóge ba daara jolof di nuyu imaam yi jóge ba funjuuñ di nuyu mbooleem kilifa diine gu fi teew di leen sant di leen gërëm di leen massawu ci coono yoon di nuyu it ñi bawoo Kaolack moo xam daayira yi fa bawoo moo xam ñi fi ñëw lu jiitu ay fan moo xam ñi ñëw tey ci daayira Jalisu Rahman ci Ixlaas ci yi mel fàttewuñ benn daayira képp ku fi teew rek ñu ngi lay màggal di la ziyaar di jagleel nuyoo nuyoo goo xam ne nuyoo gu mat sëkk gu rafet jagleel ko waa Daara Jolof nga xam ne tëj nañ seenu kër ak lépp ngir ñëw teewee li nga xam ne mooy jotaay bi Cheikh Mouhidine di fi amal. di nuyu di sant it ndax am na ñu jóge ba Paris ñëw teewee jotaay gi di leen ziyaar di leen massaw di leen jaajëfal bu baax waaye ak ñu jóge ci mbooleem gox ci àddina gi moo xam Canada wala ba États-Unis ñëw teewee li nga xam ne mooy jotaay bi ba ci Chine kenn ku nekk gis nañ leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu waa Baladil Amine waa Baladil Amine ñu ngi leen di nuyu di leen sant seen mbooleem membre daayira waaye ak mbooleem étudiant bàyyi ñu kenn waaye di ci jiital seen kilifa di Ousseynou Diallo di ko jaajëfal bu baax ci liggéey bu mat sëkk gi mu amaloon ngir bés bi mën a yemb waaye di ci teg ñi yore woon organisation bi ci Baladil Amine di ci jiital jibi di ci jiital Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani Nduur kenn ku nekk ñu ngi la ci di la ma saw waaye du ñu def lu dul màggal di nuyoo ñi nga xamante ne ñooy daayira maqaamal mahmud te ki ko jiite di suñu mag di suñu kilifa mat ko lool it def ci léppamit lépp lu mu xam ngir bés bi mun a yemb di maître Moussa saar di la jaajëfal yàlla na la yàlla fay di ci teg kilifa goo xam ne ku mag ku yaatu di président Saba si fay moom it def ci mboolem yitteem bokk ci daayira Maqaamal Mahmoud waaye du fàtte soxna Ndate Fay nga xam ne yitteem yépp tey bér bés bi mën a yemb woon te bokk ci daayira Maqaamal Mahmoud Mbay Jaawara Njoogu Seen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye it ba ci sëriñ daara yi fàttewuñu kenn siriñ Abdoulaye Sarr gis nañ ko mook mbooloom di nuyoo it ñenn ñoo xam ne suñuy wëllëre lañ ñoo xam ne ñoo ñoom ñoo nekkoon ci liggéey bi boobu ba léegi ñoom it macha allah ñu teew euh, ñu jàppale ñu ci liggéey bi ci mbooleem mboor di ci jiital commissaire principal di alaaji Abdou Aziz Sarr di ci teg it commandant di nduur di ci teg commandant Abdoulaye Diaban di ci teg lieutenant Mansour Diouf waaye di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci daara Cheikh Anta Diop gi di ci jiital kii yàlla jiital di professeur Ibrahima Thioub ngantam moo tax mënul teewee ci bés bi di ko jaajëfal bu baax a baax waaye di ci teg professeur Cheikh Sène euh, nekk suñu biir di suñu mbokk di suñu xarit waaye du ñu fàtte professeur Pape Ndeb Diouf waaye du ñu fàtte ki nga xam ne mooy professeur Assane Kane waaye du ñu fàtte Pape Makhtar Silla waaye duñu fàtte kenn ñëpp ñi nga xam ne aji teew lañ ci béréb bi waaye duñu fàtte benn yoon li nga xam ne mooy presse bi presse bi def ci liggéey gu mat sekk balaa muy jiitu waaye ak ci bés gi ñu toll am na chaîne yoo xam ne ñu ngi koy def en direct yoo xam ne ci biir réew mi waaye ak ci bitim réew di jaajëfal taxawaayu Walf Wajri FM Walf TV di jaajëfal taxawaayu RFM waaye di jaajëfal taxawaayu TFM l'Observateur Dakar Actu euh, Dakar International TV di sa télévision wu doom di sa xarit di Nuha Kamara waaye journal Le Populaire Seneweb rajo RMD Dakar 7 Alfayda FM kawlak Dunia FM Kaolack Daara FM ak mboolem ñi nga xam ne yaakaar naa ne ay presse la ñoo xam ne jot naa seen tur ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen saw sëriñ bi tey ñu ngi ci ñetteelu yoon ci li nga xam ne mooy daje gi ngay fii faral di daje ak say xarit ak say am di jàmm ci biir université Cheikh Anta ngir lan ngir delloo leen ci yàlla ngir lan fàttali leen suñu boroom li la yàlla may ci lu ndaw nga bokk kook ñoom soxoree woo leen ko waaye iñaanoo ci doonoo koo xam ne ku ba ku ku iñaanee xam-xamam la lépp lu la yàlla may tey pare nga pour bokk ko mbooleem ñi fi teew di ay étudiants di ay professeurs di ñeneen di ñeneen di ñeneen di nga wàcc ba suuf nu mu gën a suufewoo ba ñu dégg la di nga yéeg ba kaw nu mu gën a kawee ndax ñi fa toll ñu mën laa dégg yàlla na la yàlla may kattan goo ko mën a eggale waaye nag sëriñ bi dama lay ñaan tey waxtaan bi mu doon waxtaan bi moo waxoon keroog mooy thème bi mu doon waxtaan bi ma wax keroog mooy muudaake keroog maak oustaz Omar dañoo ñëw ci moom mu ñuy xamal di ñu bëgg leeral li mu bëgg a waxtaane mu ne ñu benn boroom xam-xam dafa toog am ku ñëw ci moom ziyaar ko mu ne ko kat suukar a ngi nii tiga degee ngi nii ceree ngi nii suukar a ngi nii tiga degee ngi nii ceree ngi nii boo ci jël nag doo jël beneen bi waa ji gën koo ñor mu ne ko sëriñ bi xam nga man lan laa bëgg mu ne ko waaw mu ne ko muudaake muudaake nag loolu loolu liñ ciy dégg mooy tey waxtaan bi bëgg nañ mu xóot xóotaay goo xam ne ba ñu toll foofu ñu yëg ne xóot na waaye nga dugg ci côté gu nekk bul bàyyi benn ba ci ruq-ruqaat sëriñ bi laala lépp tey bëgg nañ lépp mu sàjj lool nag di la di la di la fàttali di la fàttali say waxtaan yoo xam ne tey ay souvenir la woon ci àddina gi bëgg nañ sëriñ bi tey nga indil ñu ko waxtaan yi nga defoon ci Bandung Indonésie sëriñ bi bëgg nañu waxtaan bi tey mu dàq leen sëriñ bi waxtaan yi nga defoon ci université bu Al Azhar sëriñ bi bëgg nañ waxtaan bi mu dàq ko sëriñ bi waxtaan yi nga defoon ci Mosquée Bleue ci turk sëriñ bi bëgg nañ waxtaan bii mu dàq ko sëriñ bi waxtaan yi nga defoon ci Maroc ci Hongrie ci feneen boor ci àddina yépp sëriñ bi ñu ngi lay ñaan waxtaan bi dàq yooyu bëgg nañ ñépp gis ci seen bopp du ñu jeexal nag lu dul di sàkku ci yow ñaan nga ñaanal mboolem étudiant yi fi teew kenn ku nekk li mu bëgg ci xolam yàlla may ko ko di sàkku ci yow kenn ku nekk ñi fi teew góor jigéen mag ndaw nga ñaan li ñu bëgg seen xol ñu am ko di la ñaan sëriñ bi grève bi ci dëkk bi enseignant yi di bañ a jàngale nga xam ne émergence su Sénégal gi ñuy wax mënul am mukk fekk enseignant yi di di grève sëriñ bi di sàkku ci yow ñaan nga ñaanal réew mi ba grève jeex ci Sénégal takk wala mu wàññeeku di la ñaan sëriñ bi émergence su Sénégal googu ñuy wax mënul am mukk en tant que yi di grève docteurs yi di grève di boycotter l'hôpital yi ñu ngi lay ñaan sëriñ bi grève yooyu ci hôpitaux yi ci centre de santé yi yàlla suñu borom jeexal ko tàkk wala mu wàññeeku lool di sàkku ci yow nag ñaan goo xamante ne ñaan gu am solo la jëm ci mbooleem njoboot waaye rawatina ñi nga xam ne ñooy étudiant baladul amin ndax lan sëriñ bi ak mboolem étudiant ñi fi nekk mbooleem étudiant yi bokk université Cheikh Anta Diop ma leen li xamal ne étudiant yii ñooy ñi jaay seeni nelaw jëndee ko xam-xam étudiants yii ñooy ñi jaay seen xiif jëndee ko xam-xam étudiants yii ñoo noppaluwul ñoo dalul ñoo amul dal ñoo amul tal lépp ngir xam-xam sëriñ bi étudiants yii ñoo génnee seeni deret ci serengel ngir lan bindee ko ci weex ci kayit bu weex tàll goo xam ne bind munu musu cee am ne ñoom jaay nañ seen dundu ngir réer jeex ci àddina gi yëpp kon bëgg nañ nga ñaanal mbooleem étudiant yu fi teew étudiant yi sëriñ bi duñu ay agresseur étudiant yi duñu ay bandi waaye étudiant yi ñu kawe lañ ñu màgg lañ ñoo xam ne yéenay yaakaaru Sénégal man naa wax ne vous êtes l'espoir du Sénégal vous êtes les futures générations vous êtes les Cheikh Anta Diop vous êtes les euh, Abdoulaye Sadji vous êtes John Kennedy yéen la ñuy yaakaar ci mboolem boor ngeen suqali àddina bi sëriñ bi yow nag li maître Sarr wax sànq ñeme nañ koo wax bu ñu gestoo gisuñu Cheikh Anta Diop doy nga ñu ci Cheikh Anta ci xam-xamam bu ñu gestoo gisuñu imam Ghazali doy nga ñu imaam Ghazali ci xam-xamam ak ci ragal yàllaam sëriñ bi bu ñu gëstoo gisuñu kii nga xam ne mooy Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani doy nga ci xam-xamam ci ragal yàllaam kon fi may jeexale mooy lan shukran jazilan lakum shukran thank you thank you so much spirit uh, good time wet Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo ba déwénati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon fa jazakallahu xayran yal na yàlla fay la waaye yal na yàlla dégg itam mm, li nga ñaan te mooy lépp loo xam ne dafay gàllankoo njàng wala muy gàllankoo wér wala muy gàllankoo yow yaag yal na ko fi yàlla di jële yaakaar gi nga xam ne itam moom lañu am ci génération bi yal na bu yàlla këpp yaakaar gi